farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi lwird fa kullu wirdin yuridu l-murida li hadrati llahi wa lan yahiida sawaa'un intamaa ila al-jiilaani aw intamaa li ahmada tijjaani aw li siwaahuma min alaqtaabi id kulluhum qatan ala lsawaabi fa kulluhum yad'u muridiina ila taati rabbil arshi haythuma jala kon sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ba léegi ci wàllu wirdu goo gële gisoon nañ fi nga xam ne ci jataay bii ñu weesu fii lañ gisoon mu ne fa kullu wirdin yuridul murida fii la ñëwoon bépp wird boo xam ne moom la taalibe bi cam si yor tamu am ci ndigal waaw bu dee yi nga xamante nii am na luñ la waxoon mooy li nga xam ne mooy alquran ak sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yi ci rot azkar yi ci rot soxlawul ndigalu kenn yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ci joxe ndigal pour ñépp képp kuy jullit lépp loo xamante ne nii ci ñaan yoo yële lu naroon a nekk lu dul noonu nar la cee dal du la ci dal mukk parce que loolu lépp yonent bi alayhi salaam ci boppam boo ci joxe ndigal yooyu yëpp dàqu na amu ci deñ na dindi na ko waaye nag am na beneen affaire bu jara préciser mooy comme li nga xam ne noonu la ko al Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh sëriñu boroom al Ibriz radiyallahu anhuma comme ni mu ko leerale ah waxoon nañ la shérif boobale moom la al Cheikh al Haaji Malik alayhi ridwaanul Maliki daal di tuddee al Cheikh Abdul si Dabbagh waaw mooy mooy turandoowu maam Abdou radiyallahu ta'ala anhuma leeral na ko foofale këne mooy ay turu comme turu yàlla yi nga jël ci lu la soob rek di jël noon loolu te amoo ci ndigal amoo ku la ko jox c'est tellement dangereux comme ay yaa yaa latiifoo yaa waduudu nga jël ci sab lim di def mu ne loolu c'est tellement dangereux bu dee ne la ko jox du sëriñ boo xam ne bu am ndigal la bu mat la waaw ndax tur yooyu noonu daa am loo xam ne côté bi nga xam ne moo ci mën a yàqal nit nit ki bu dee ne moom parewul parce que Iblis fa lay jaar wan ko ne yow àgg nga def nga lii ba ba ba nax ko ba daal di koy tabbal ci teeni alkande yi waaw alors que bu dee sëriñ bu mat sëriñ moo la ko jox koo xam ne am na ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak boroomam azza wa jall yi nga xamante ne mooy gaañ da koy mën a dindi laata mu la koy jox waaye nga ñëw rek jël ko nii di defal sa bopp naan sama yoon newu ci di ak suufu yankew kooku sax alkade moo la gën a jege sa mbaru dàll mi nga xam ne moom moo moom nga sol waaw wal iyaadu billaah moo tax loolu ama am solo la waaw mooy ca ña ko mën a joxe walla boog mu nekk koo xam ne foo sëriñoo ko jox koo xam ne daa am lu bëgg jox la ak tur naan la defal yu yées yépp mu dal sa kaw waaw ak lu man di sant ndekete yoo waa ji foo sëriñ la yooyu lu jaram moytu la yaa sonal sa bopp waaw soit nga dem ca ña joxe te nga xam nañ lahum ahal am nañ habilitation suñu borom tabaaraka wa taala daal dina leen ciy jox ndigal te ñooñu nan lañ ngeen di xame ah mooy li koo xamante ne nii alquran ak sunna du ci teggi tànkam ci biir ak ci biti waaw te ak sellam ak topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn nattable wu ko waaw waaye ñoo xamante ne nii ci ray sariya lañ dëkk koo kële moom mooy ki nga xam ne moo jara topp lool gisoon nañ ko ah bi sëriñ bi radiyallahu taala anhu doon wax waxu imaamu Maalik boo bële ah di wax ki nga xamante nii di naan wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa fa huwa alladhi huqa lahu ayyuttaba kantaa ki nga xamante ne waman ki nga xam ne li fiqhin jaamu yàlla nan lañ koy defee xam-xamu fiq nan la ñuy jaamoo yàlla wa tasawufin ak la koy sellal jaamu yàlla ja jamaa da koo boole kooku mooy ki ki yeeyi ñu daal koy topp waaw sinon kii koo xam ne yow bitéem kese il suffit nga xool ko sunna yu bari rey ci xarkaram ci ci ci jëmmam kese kooku moom jar naa ndànku ciy mbiram voilà moo tax loolu la fa kullu wirdin bépp wird boo xam ne yu bopp bu bu bu waaj a jël te di ko def te yàlla tax te mu am ca li nga xam ne mooy ndigal ah kooku na xam ne wird googu na fan la ko jëmee yuridul murida kooku nga xam ne nam ma dem ci boroomam ah di taalibe bi di ki nam ma ci boroomam fa koy yoor fa koy yóbbu mooy lan li hadratillahi mooy ilaa hadratillah waaw mooy mu jël ko nag te di ko def ndax loo ci teewluwul ko ci am waaw te comme li boroom euh, kii di wax alxikamul ataiya al imam ah as-Sakandari ibn Ataa'illah radiyallahu anhu que ne yow bul ne bon man nag bi may jël wird gi man bi ma koy def bi may sant tudd tudd borom bi man manumaa concentré wu kon naa ba déedéet moo jullee yépp est ce que da nga naan manumaa concentré wu du ma teewlu ci julli ji kon damay ba déedéet defal nga nekk ci ba borom bi may la loo lële ngay ngay def nag ay effort yi nga xam ne moom lañ lay wax ngir ngay man di teewlu sa borom tabaaraka wa taala waaw noonee ngay def waaw boo ko defee te di ci bàyyi xel ah di ko defee ci charte ya ak na nga xam ne noonu lañ la ko digale di ci teewlu sa boroom tabaaraka wa taala kook fan la lay jëmee mur di koo gële murida li hadratillahi ci xadaraay boroom bi waaw waxoon nañ la ci bi ñuy bi ñuy pare jotaay bee gaa yi fantasme wu naan xadara xadara jàpp ne bërëb la boo xam ne fa la gaayee dem lool ci xolu jaam bi lay xewee mooy teewlu bi ngay teewlu waaw sa boroom tabaaraka wa taala ci jaamu gi ñu koy jaamu xam ne fii kenn newu fi lu dul moom dong moom képp moom kese di ko teewlu ci sa lépp nga xam ne sa ruux sa xol sa yaram wi ñoom ñépp ñooy ànd synchronisé lépp al jamu dajaloo ñoom ñépp waaw borom bi tabaaraka wa taala waaw loolu te bu la fa yóbboo nag wala yaxidaa te kooku du ko du ko du jeng de waaw bu la fa ëndee du la jengal bu dee jël nga ko ca charte ya ak condition ya kanta waajoo xam ne moom ndigalam ndigalu joxe ko parce que wir bi daw am yoo xam ne dañ naan la diw voilà kii man nga koo joxe mais ci lim bu limité mooy ñoo xam ne nombre bu limité bariwuñ jëm ñu ko mën a jox waaye nee may charte yoo xam ne dañ naan condition yi lii la képp koo xam ne fenn na condition yi du charte mooy li nga xamante ni de toute façon manoo def mbir mi lu dul nga jaar ci moom comme bu ñu lay jàpp condition la ngir nga mën a julli manoo ñëw di julli alors que ndox ak lépp loo mën a jàppet feebaroo dara dalu la ndox mi lépp condition yi réunir nga ne defuma ko kooku boo jullee da ngay font sa julli jooj baaxul waaw am na ñoo xam ne dañ leen ñoom charte ya la ñuy fell di def lu leen neex kooku ci boppam moom yëkkati nañ ndigal lañ ko joxoon bu la joxee yow amoo dara moo tax yooyu yëpp dafa am solo affaire yi du ay affaire u fantasme ak ay affaire u walla yëfu foow ak yëfu folklore déedéet ko ko soxla dem ko ca ña nga xam ne ñoo koy joxe te xam te nekk ci topp sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ak alquran nga topp koo kële même bu dee siiwul même bu dee ci angaar la nekk même bu dee ci néegu ñax ci benn seng la nekk fii këram di taa bu ko demal ci kooku te nga bàyyi ki nga xam ne moom la tur yi coow moom la ñuy coow ci rajo yak oto yak fépp alors que moom melul nii voilà ba ko sinon bu la joxee moom de toute ci dara waaw ki nga xam ne moom lañ naan wirdu bam da koy yóbbu moom que nam ma dem ci boroom ca xadratallaahi wala yahida xadratallaahi te duñ ko jeng kooku mooy ki nga xam ne moo ko jël ci ay chartam def ko teewlu gàk la mu laaj mu def ko ndax nit comme ni ko sëriñ bi di leerale ci biir waxoon nañ ko fan ne radiyallahu anhu que nit ka la muy am ci li nga xam ne mooy euh, la muy la muy euh, sikkar ak wérd mooy lam ca teewlu te lool xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam la moo ne nit ki dina julli lu am ci julleem ji lu dul nisfaha lu dul euh, moitié ba lu dul xaaj ba wala du ci am lu dul li nga xamante ne mooy un tiers ba di ko wàññi di ko wàññi ba nit ki rubuha ak yooyu yépp